الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما منن الباخي الخديم في معجزات الراخي المخدوم allahumma bihaqi wajillaahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa'zim abdaka wa xadima rasulika min kulli ma yasuuhu aw yadurruhu bi qadri azamati zaatika wa kullahu bima yasurruhu wa yanfa'u wa la yadurruhu fi shayin ma ila duxulihil jannata allati wu'ida almuttaquun amin ya rabbal alamin wahab li kulli man taallaqa bihi kulla maxtatalo min manaafici dunya wal axirati amin ya rabbal alamin allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa raghibni fi kulli ma yuqarribuni ilayka wa yassirhu lii wa adhinni fi kulli shay'in yuwaddi ila ghadabika aw suxtika aw ghayri ma yurdika anni wakfinihi qabla tawajjuhi ilayhi wa qabla tawajjuhihi ilayya wa aghnini an al-iltifaati ilayhi wamhu bila ithbaatin abadan kullama lam yakun laayiqan mimma sadara minni waj'al sahih صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض وثبت على قائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلى كليتي توبة غافل الذنب وقابل التوب الذي يبدل سيئات حسنات في الحال والمال آمين يا رب العالمين allahumma ya zahiru ya batinu aslih minni zahiri wa batini wa qalbi wa jismi wa aqaidi wa aqwali wa af'ali wa akhlaqi wa ilmi wa amali wa adabi wa ishaaraati wa tasrihaati wa shari'ati wa haqiqati wa faraa'idi wa nawaafili wa ibaadaati wa aadaati islaaha alhaadi albadiici alakrami alhayyi alladi laa yamuutu wahab liya alyawma imaana jamiici lawliyaa il axyaari wa islaamahum wa ixsaanahum bilaa salabin abadan innaka anta alwahaab bismillahi arrahmaani arrahiim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka salatan wa salaaman wa barakatan yuhallini biha bi qawli bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawf xawfun alayhim wala hum yaxzanuuna yastabsiruuna bi nicmatin min allahi wa fadlin wa anna allaha laa yudiicu ajra almuminin fi dunya bacda man qiila fihim alayhim bi jaahihi alayhi salaatu wasalaamu ridwaanuka yaa baaxi yaa man xassani baadahum alayhim ridwaanullahi tabaaraka wa taala bi xawlika sirran wa alaaniyatan fil barri wal bahri fanqalaboo bi nicmatin min allahi wa fadlin lam yamsashum soowun wattaboo ridwaanallahi wallaahu doo fadlin aziimin fi ma mada fiya qabla yawmi kitaabati li haadihi alxasidati allati laa yashukku fi kawniha kama katabtu illa kafirun billahi alahadi samadi alladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahadun wa birasulihi almaqooli fi muhammadun rasulullahi walladina maahu أشداء على الكفار رحماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوي على سوقي يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بران البخيل من الأمراض وكب من جار بالانفراد بران الباقي من الأمراض وكب من أنت من برادي بران الباقي من الأمراض وكب من أنت من برادي لو شكري على حياتي عبدا قديما فاز في الحياه الوصل وللجنان خربا وسوى يا لا ترى لخير معجزة السماء عني جزاء والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى المشفع عليه ترجمعنا فننفعي داخلا بي إلى شكر من شكر لي خلق فإذا من أبي مالك خليلي والحبيب وقد ماني داعي الطبيب براني من كل عيب ومرض وقادني صحة في كل غرار بريت من عيوب نفسي بالرجال إلى الذي أقواه لم ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل سوء وأسن وجنتي ينقاد مني السلام عن سلام لو بأهله وأبدل الملا رسول الله

وفيما جعلني دارين نفاني بما بدا وما اختفى وكونه لي بالمنى يا مغتفى فرحت بالله الكريم والرسول بإذنه وأوس منه خير رسول إذ ابتداه من بالله كفى حسنت واجا إلي فالنفا حكمني الحكيم وفلكم ومنه تأتي المنى والحكم يقول للخبير والحليم ما دونه علوم وتعليم نفى الخبير عن فؤاد جلاله سدوا بالبسع بالعلا براني العليم من ضلالي فسرت مرشدا بلا إخلال مالك ممطر كليتي من البلايا أقل هديتي إلي بلغ هدية الكريم وكل ما كنت من الله أرى يا منزل الكتاب نصري وإنني عن العذاب محزني إذا تلوت آية نتمنا بمالك مملك قد أمنا تقديم باق لا يزال أكرما على الذي ليوادي كرما أبا سلام الذي بمالا بدل شيء بالغنى فانقالا هدية مني إلى خير الورى صلى عليه من هدى وصورا مدر يدي لخير من خاد المنى لي بلا أزل وكل أمنا حسنوا في سفري فحضري بما يخالف رداء المطر لله بدارين بالمعيد بأكبر رضوان سعد خيري لغاد بالمختار ربي كلما طلبت مع الرضا مسلما هديتي بالمصطفى في أبدي بلا نائم وسن أو كبدي من سن أنه يكون أبدا يدي بالذي كخدمتي بدا نبي هادي كما تقابل به هادي وجعل بي بخير عصما زاد الكريم ممن معصما يسوق لي ما أشتهي بلا انتهاء ولا أزل كمال سير انتهى ساق لي الباقي خيرا بلا انصراف kun fayakoonu lii waajihul maraam takrimu man laysa lahu dihaaboo li abi tabtadilul duhaaboo baadara li jawdul karim wal karaam baaxin wa doodillaahu faariqul karaam shaarilaahu annani mukarramoo حل وهيب وبي مكرم رديد عنه وعن إرادي وكان لي بالأمر بأفعالي وأتاني جميل يوم الجميل ولي سوى مختار للامي نبى الذي لم يبدني وسترى سري وعيبي ومبيحة السرى براس من بارسني براس من يبارس المنتقم الفارس من إذا طلبت من إلهي لبا وإن سرت بالإله سلبا لجعلني دمي جلبي الأهان مجعلني بخلق الله الآن لو مداد وقلاب لله بدل الصورة في من مدى زل الذي يبارز الجليل زل زليل فوق كل زليل يا من يرى خير الإله أبا وغير آدم الورى مهما نزع من صدرك لا بنورا كن بالمنير طالبا منيرا لنور قلب الجد عند سلمان مدى تباني الغنى وسلمان مدى رسول الله صلى الله عليه بالآل ومن والاه يغني عن السيوف والرماح نعم الشجاع نعم باسم للبر وجد عند الباري مدى بي قد سرت من بباري عبود عبدا للورى في البر بغير ما جاب لي ببر خدمني في البر والبر معا مدى الذي برا وبرا جمعا وجعلني في البر والبحر المنى من كونه خير الورى معك منى إلي في البر وفي البحر أمان خير الورى خير الفتوحات لمن بجلني في البر والبحر امتداد من مدعو تقعد بسمسداد هديتي في البر والبر سنا على الذي به أزى عني سنا محمد البر وبر لم يرى إمامنا نصير ولن يرى محمد صلى عليه بالسلام في آله وصحبه حسن السلام نبات وجه الأزهار يقبلي من يتوجه يسعى يقبلي خبر كون العين في أبدي وكون لي بخير كفدي لي كان ربي والنبي كان لي بمعمادي وسر لسانني فراني كون الإله الأهل ذكرن خير الخلق ليس من جاء هداني الله هداية التي أجاءها منه أمين بالذي محمد وسيلتي لخلي إبل الذي يجعله خلق لي حزني على الذي له شكري وهو تعالى سرمدا مشكوري بالله ومني وسوفي على كوني قديما من بي يبدي ولا بالله حمدي وشكري سرمدا على الذي سهل قدر مداد عن أمن الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني كرمه خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجعل الأمانة نخوف بعد كمال موجبات الخوف فريد بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علي من الله بالتأمين وترى القلب من التأمين لي يقول الله بالماء النبي ما لا يراه أحد في المدين يقول لي الأمين بالأمين إلا وعن سبيل لا إله أضل محمد صلى عليه هلال وسبي ومن والاه يقول للمنى بلا أبدال بهذه الدار وبالفتان حزن الذي ملائكه صرفا وكوني العبد القديم عرفا شان عبادتي وسان قدمي شفاء كل يوم غير عدمي نويت شور الله بالتي أبى لي ولي كان بأمن وربا وليسود وجه الباغي وليقود من لبس باغي ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الشفيع والمكرم يقول للقرآن والحديث ما دونه تفسير والتحديث ساق لي المنزل غير ذكري وكان للباقي بغير مكري تسليم من كان بالأغراض على بشير قد ما أمرادي بآله وصحبه والمسلمين والمسلمات يوم خير العالمين شهدت أن الله رب واحد ولجناب لا يميل جاهل رفعت أمداي لأبهل الورى وقاد لي مع منايا الصورى وجعلي مخابا أمثالي باغ كريم جل عن مثالي نفعني النافعون خنفاقا ولا ألاقي من أبى وفاقا الذي على خير اختفى وهو سرور سرمدا للمقتفى نادى المختار من خير مرا وعيش ما يدير مذ يمرا عليه تاج مقيت الرافع ليس يسال بكريم نافع مدى لي الباقي جسد بقدره منه ومن رسوله بقدره هديتي من fas yéene cee dalal sëriñ Ibrahima Ndiaye sopp sëriñ Fallou ñu gën xam ci sëriñ Ibrahima Ndiaye maam Yaxi Laalo mu fas yéene ànd ak ñun ci andil ñu ay histoire yoo xam ne buñ ko bokkee déglu bokk ko jàngat dana tax lu bari luy lare ñu mën koo moytu dana tax tamit lu bari luy jariñ ñu mën caa euh, jëfe incha euh, moom la ñu fas yéene dalal fii jataa bi kon bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy fàttali mbokk yi ne suba ci ajjum suba ci gaaw bi incha allah tolloog fukki fan ak ñaar ñu fas yéene dalal Mohammed Ghali Gaye di bàyyi ko ba Louga di fas yéene ànd ak ñun ci at tasawuf yi muy tasawuf ci biir ci dibeer ji al mu fas yéene bàyyi ko Ndakaaru fas yéene ànd ak ñun ci al islam wa xaanunul usra fi Sénégal te mooy ni lislaam gisee at tey réew mi ci wàllu njaboot bi bu dee ci altine incha allah ñu fas yéene ànd ak Serigne Makhtar Kebe moom tamit mu fas yéene bàyyi ko Ndakaaru fas yéene ànd ak ñun ci qadiyatu Palestine te mooy lu jëm ci mbirum baytul muqaddas kon incha allah ni ma ko waxee léegi rek sëriñ Ibrahima Ndiaye ñu gën koo xam ci maam Yaxi laalo sopp sëriñ fàllu moom la ñuy dal moom lañ dalal fii jataay bi tey xam naa ne ba la ñuy kàddu gi dañuy tënk rek aslaf ci ay jaar-jaaram am na wax ne moom daanaka yëngatoom yépp weesu wut wala yëngatoom yépp génnul eh, yee nit ñi ci loo xamante ne lu leen di jariñ la ak wattu loo leen doon lor loolu nag mu jaaree ko ci média yi ba loolu tax mu jaar ci organe de presse yu baree baree bari ñu mën cee tuddu RTS mën cee tudd tamit RTS bi nekk Kaolack mën cee tuddu Énergie FM mën cee tudd 7 FM mën cee tudd Walfadjri FM mën cee tuddu Diso FM ak Touba euh, Touba Mbacké tubaa Média FM. ba fii ne waxtu wi ñuy wax ak yéen moom mi ngi ci Touba Fall FM di fa yëngutu ci émission yu yu mel ni yi nga xamante ne moom laa wax kon organe de presse yooyu yëpp jaar na fi te organe de presse bu nekk ba mu fa jaaree tamit daana fa animé émission boo xamante ne yeete la ci wàllu jikko la cay la cay la cay def ma mën a tudd rek ci biir émission yooyu nga xamante ne moom daana ko animé euh, kaddu kàddu xale yi ak xew-xewu jamono. di moom koo xamante ni tamit moo sos loolu émission boobu ñu daan wax Maram ak Birane ci RTS ba tey tamit bokk ci émission yi nga xamante ne daanu ko animé yaru yar say moroom ak jataayu xale yi ak ëttu jàng jàngkat yi ak euh, kaddu kilifa yi ak yeneen émission yu bari yoo xamante ne moom créer na ko ci biir organe de presse yi nga xamante ne jaar na ci kon moom lañu fas yéene dalal fii jataay bi tey mu fas yéene ñoo indil nag ay histoire wala ay nett yoo xamante ne bu buñ ko dégloo bàyyi ko xel dana tax lu baree bari ci luñ war a moytu ñu mën koo moytu dana tax tamit ci lu baree bari loo xamante ne bu ñu ko defee mu amal lu njariñ ñu mën a jëf ca loola kon incha allah moom la ñu fas yéene dalal ci jotaay bi tey euh, bi mu ñëw nag euh, mu ànd ak euh, Serigne Basirou Seck ndongal Darou Manane nga xamante ne moom miin nañ ko ak moom. ci jataay yu mel nii saa yu koy def rek moom lay àndal nga xam ne moom dana yëkkati kàddu ci jataay yu mel nii ñaari ñaari sax moo koy baaxoo ubbil jataay yi xam maa ne comme moo ko baaxoo ubbil jataay yi incha allah dañ koy jox kàddu gi rek su ko defee mu ubbil ko jataay bi ñu door a jox suñu Ibrahima Ndiaye ci lu am solo li nga xamante ni incha allah moo lañu fas yéene baaxee tey kon jox kàddu gi sëñ Ibrahima Seck hmm. ausu billahi min aseytaani irajim bismillahi irahmani irahim yéen mbooloo mi nga xam ne yéen a fi bokk daje te mu di mbooloom Al Wafa ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen balu di leen baal di leen ñaanal jàmm di sàkku it ngeen di ñu ñaanal jàmm bu ngeen mën a toll ah, xam naa boo gisee sax eh, lii jaar ci man moo di ne dafa jekk lool ci boo demee fi barab ñu dalal la tatagal la eh, dalal la dal bu rafet eh, jox la cër bañ nga war a jox bépp ak ci loo war a dugg ak ñoom dafay rafet lool ci balañ caa dugg nga nuyoo ak ñoom nuyoo boobu rek moom moom la ma sant ngeen ma nuyool ko waaye nuyoo mën naa ne euh, daanaka jëru sori xanaa lu mu gàtt gàtt nag ñu xam ne euh, ñu ngi teg nuyoo bi rek ci loxol euh, Serigne Abbas Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa bi nekkal fi maam Thierno Birahim nekkal fi jullit yëpp ñu ngi koy siyaare bu baax di ko pop nuyoo ba teg ko ci loxoom ngir mu jotaloon ñu ko. Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal tey Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadul Xadim ah ñu ngi leen siyaare bu baax di leen xamal ne bu ngeen gisee kàddu yi jóg moo di dafa jaar woon tey fenn fu nekk li doonoon yéeneen kenn ku nekk mu dox ba àgg fi yow dox la loxo nuyoonteeg yow saafoonte yow sargalante ak yow te loolee gis na ne mun la nekk mu jàpp ne kon koo xam ne tànkam waroon na fa mën a àgg pour doxe fa loxo. bu fa tànk mënta àgg it kàddu gi àgg fa ñu wax fa suñu yéene loolu rek mooy liñ ci jublu ñu ngi leen di nuyu ñëpp leen siyaare ah, mi ngi àndandoo ko ak ku ñuy wax sëriñ Modou May loo di walëram def xaritam mi ngi àndandoo soxnaam soxna Nogay Mbodj mi ngi ànd ak walëreem muy ku demee ni ki man Basiru Seck ndongal Daaru Minam waaw ah, Basiru Seck ndongal Daaru Minam nag fokk man ma euh, présenté sama bopp ndax moom jëlul présenté moom yomb naa présenté boo ne Ibrahima Ndiaye maam Yaxya Laalo daanaka ñëpp xam nañ ko xanaa ku ko gis ak ku ko gisul ña ko ña ko gisoon xam nañu mi ngi ña ko gisutoon dañuy xam ne ba tey Ibrahima Ndiaye mu daan dégg ngi kon waaye Basiru Seck nag boo waxul man a Basiru Seck ndonga daaru leen duñ xam moom mooy kan loolu moo war a wax waaye ñu leen duyu di leen siyaare di leen delloo ñu kon bu baax a baax di leen xamal ne kon wax ji mënta gudd ndaxte jataay bi euh, xat na tey it jataayu koor lañ nekk kon li ñuy def rek mooy ah thème yi mbar a dugg xam naa yi duñ ci jéem a laal dara sax ndax olof day faral di wax ne ñuuma duna jomm ñuy nitaal ci ay bant ma naar nee na ma naar nee na naar yaa ngi ni toog kon dañ koy daal di bàyyee kàddu rek mu dugg ak yéen ci waxtaan bi jërë ngeen jëf asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di siyaare noo ngi leen di baal xaq te di leen balu xaq noo jël nag sunu siyaar ñu teg ko ci loxol ki nga xam ne moo fi nekkal maam Thierno Birahim Mbacke ndaamal Darou Mouhty mu di sëriñ Abbas Mbacke noo ngi siyaare ay seexam ak i sëtam waaye noo ngi siyaare mboolem seexi maam Thierno Birahim ak mboolem sëti maam Thierno Birahim di siyaare nag bu baax. bokki taalibe yi nga xam ne ñoo fexe ba mbir mi mii taxaw di mbooloo moo xam ne ñoo tudde seen bopp Alwafa ñu ñaan yal na yàlla jàppale leen ci kàttanam moom mi nga xam ne ku mu jàppale nga jóg yal na yàlla dool leen jàppale bi jaay sëriñ wu jot di siyaare nag bu baax sëriñ Muntaxa moom Cheikh Mamadul Bachir di ko doolee ñaanal fan wu gudd waxand ak wér gi yaram waaye di siyaare mbooleem seexi sëriñ Tuubaa yi ak sëti sëriñ Tuubaa yi ak si tërñi yi sëriñ Tuubaa mu mel ni nuyo bi bu ñu xasee siyaare sëriñ Muntaxa dafay mel ni nuyoo bi kon daj na waaye fii ci daru Daaru Muxti itam bu ñu xasee siyaare sëriñ Abbas Mbàkke mel na ni nuyoo bi daj na kon ni ñuy def rek mooy nu jaajëfal ñi nga xamante ne bii moo di suñuy mbokki taalibe yi fi teew ak ñi nga xam ne teewuñu fi te seen xol teew fi waxtaan bi nag defe naa ne àtte na boppam ba noppi waaye dinañu indi lenn li ñuy jëkk a waxtaane te wolof di ko faral di wax waaye fu baat ba soqi ko fan la moo di benn bàjjo amul sàmm xanaa yàlla rek benn bàjjoo wolof lépp loo xam ne mi ngi koy léeb rek dëgg la xanaa cosaan la mooy réer dafa juddoo àll ndeyam dee àll baayam dee àll ci dëkk boo xam ne nag dëkk bu néew xam la ci jamono ndax bët bu set nit ñi tudd ko waaye xamuñu ban dëkk la ne xamuñu it ci raison ban raison la te bët bu set nag li ëpp ci doomu aadama yi daañu ko tudd dëkk boobu la benn bàjju dëkk nga ne ma fan la ma ne la xanaan daatal firaax da dégg ñuy wax ni ku koy tooge doo ñàkk waaye loo am mu dem anal loo tax doo ñàkk ana taxit loo am mu dem loolu taxul noo jóg li ñu tax a jóg mooy benn bàjju fa mu dëkk foofu la dëkk naka la dee àll moom ndeyam baayam dee àll mu juddoo ci àll bi yàlla sàmm ko ba mu dem ba nekk buur te juddoo ci diggub àll benn bàjjoo ndeyam ak baayam dañoo nawetaani woon dëkk bu ñuy wax dimbilooro xam naa dimbilooro moom du ñàkk ñu ko xam ci jataay bi ndax sorewul noonu fu ne ba ñu fa nawetee nag yàlla def na bi ñu demee ba ci digg nawet yaay yi benn bàjjo boobu duggul benn bàjjo kon nga mën a wax ne yaay ji dem na ànd ak jëkkër ji ñuy doxantu niñ ko baaxoo defee boo demee ba tollu barab maanaam nekk jigéen joo xam ne dem nga ba tollu barab dangay faral di doxantu kon soxna si ànd na ak boroom këram ñu ngay doxantu waxtu tàkkusaan ñuy doxantu topp ci àll dimbiloora bi di doxantu ba yàlla def soxna si àgg ci genn ron guy dal ne day mënatu la dox tànk yi laxase na te biir baa ngi metti boroom këram dong moo ko doon gunge mu ne ko lu ciy pexe ndaw si wañaaru yegg suuf ne mëtul dox tàkkusaani suuf jant baa ngi lang boroom këram ne ko lii lu ciy pexe sa biir su masaa di metti lu koy faj mu ne ko daanaaka këmbukaay sax di ànd ak moom di dox moo loola mooy doomi buy waaye tey dama ko fa dama ko faa fàtte indaaliwu ko boroom këram jóg taxaw xool guy gi wenn wuy la seen ci kaw mu bëgg yéeg ndaw su na ko nijaay looy def mu ne ko sa biir baa ngi metti buye koy faj buy ba bàyyi nga ko ca kër ga dama yéeg ci guy gi dagg wuy wee mu ne ko déedéet nijaay sa kàttan jeex na amatoo doole mu ne ko léegi dama lay bàyyi ngay wañaaru ba kañ mu ne ko ba yàlla ñëw ko dogalam borom kër bi ne ko déedéet loolu mënuma koo seetaan daldi yéeg ci guy gi ndaw si traité mu të yéeg ci guy gi moom boroom këram ngir yërmande ngir ñëwante jabaram ji wañaaru ak aw metit te bu a koy faj mooy na yéeg ci guy gi dagg aw wuy su wàccee toj wuy wi jël doom yi jox ko mu naan ba mu yéegee nag ba àgg ca wuy wa jàpp loxoom xëcc wuyu wi ni mu ko xëcc nag xëcc ko ak bant bi mu jog ji damm mu ànd ak wuyu wut si suuf ba mu agsee ak bi muy daanu ak bi mu dee benn la jabar ji nag daldi am nag ñaari naqar bu jëkk bi mooy biiram bi metti jëkkën ji ko doon wutal buy bu mu ko faja daan na dee na jabar ji nekk fa di jooy di xalaat di jooy di di mititu jooy ba guddi gi xaaj yàlla dogal mat wi attaqué moom jabar bi léegi nag booy na matu doom ji ak deewu jëkkër ji ak àll bi ñu nekk léegi guddi gi xaaj na doom ji juddu waaye nag ndey ja fekkewul ndey ji gaañu nga xam ne liir bi léegi moom rek rekk rek ndeyam deena baayam deena doom jooju nag mooy benn bàjju benn bàjju boobu nag lawlaf di wax amul sàmm xanaa yàlla rek ndax ku ne gis nañ ni mu dee ak fi mu dee benn bàjjo yàlla dogal as cox na ca yoor yoor ba moo doon dox ba ak yem ci góor gi fi mu daanu dee fi gisit ndaw si fi mu dee gisit nag liir bi kallaw kallaw bi soxna si taxaw xool ndeyjoor xool càmmooy xool ci kalam ak ci ginnaaw ba xam dana gis kenn koo xam ne dana ko mën a jindi ci liir bi kan la waaye gisul kenn soxna si jël liir bi fomp ba mu set mu daldi dox seen ab déeg mu dem ca déeg ba raxas ko daldi di jël liir bi nag lëmas ko ci kaalaam ne daal du ko bàyyi fii rabi àll yi nga xam ne gaynde gësig ak segg yépp daf ko yóbbu daldi ko koy yóbbu këram nag ne léegi waxtu woo xamee ne gis na koo xam ne am na ci benn tegtal mu jox ko waaye mel nii amu ci tegtal mu yor nag liir ba ca kër ga yor liir ba ca kër ga ba yàlla def liir bi dem ba nga xam ne mën naa dox soxna si yore liir bi dem bay tëtalu am juróom at soxna si yore liir bi dem ba am lu toll ci ñaar fukki at yàlla dogal waa dëkk ba ca lañ soog a nag ne liir bii baayam gaañu na mooy sëñ diw ma gaañu ñu di ko wax benn bàjjo aw turam daa mu doon suulu turu doom jooju di benn bajo lañ mu doon tudde nag baay bi ñu dem ba ñu gis ne amoon na ay doomi baay amoon na ñaar ñu bokkal baay ak benn bàjjo ñuy ñett ñuy topp nag mbir mi ba gis ne miraas mi nga xam ne miraasoon nañ ko góor góor nga xam ne mooy bàyyi benn bàjjo njuumte am na ca ndax lay njuumte la mooy dañoo jàppoon ne góor gi ñaari doom képp la am ndax doom ji juddoo àll xamuñu ko ñu miraas ko miraasam ku am ñaari doom gannaaw bi benn bàjjo feeñ te it ñu xam ne ndaw see ku jur carrément kon ci doomi góor gi la kon miraas mi dañ koy tiri doomi bàyyi nag ànduñ ci loolu lañu ñu ànd mooy dañu ne daal gannaaw nun xamuñu keneen ku dul ñun ñaar ñii sunu baay bi muy dund présenté wuñu keneen te kenn ku ñu mën a garanteel na kii ba muy judd moo ko fekke ñun miraas mi duñ ci mën a bokkal keneen ñun ñaar képp ñooy miraas góor bi benn bàjjo it bañ loola nga xam ne li koy xelal mooy soxna si moo koy xamal nii ngay doxale naa ngay doxale ndax amul menn mbokk mën a présenté wu ñuy wër ba gis ki nga xam ne moo ko miraasoon di imam bi yëgal ko ne ko ah yow kat am na lu xew mu ne leen li xew lan la ñu ne ko sëñ diw mi nga miraasoon miraasam ñaari nit am nañu beneen doome baay bu feeñ boo xam ne biir nañu ne moo ko jur ndax màndarga ya nekk ca baayam yépp boo ko xoolee ci xale bi gis ko ci kon nag miraas ma dañ koy tiri te ñaari doomi baayam yii nee ñu kenn du ko tiri ñu soowoo ko lu mat atam lëmm ñoom ñetti doomi baay yi bañ na léegi kat ni ñuy def mooy gannaaw nag ñun imaam miraas na ba noppi te wax na ne moom ñaar lañ ko joxoon ñaar la miraas te ñett feeñ na te at a nii ñuy soowoo ci miraas mi ni ñuy def mooy dañuy dem ci yoon ñu ne waa nañ dem ci yoon ñu jàpp seen bis kenn ku ne yëgali bokkam ak ay dëkkandoom ak xarit ñu xamoon na góor gi rek woo nañ la ña ngay dem nag ca dëkk ba nga xam ne moo di walam duut fa la góor gi fa bi dëkk walam duut na xam ngeen ne fa la wax jeexe li ñuy wax fa mbaxana nekk benn waaye léegi la mbaxana di am buur di àtte waaye bu jëkkoon walam duut a am walam duut koy waxal ba mu wax la ko wax ja jeex na waaye itam looy wax ba ne walam duut foofu la wax ja féege ci fa la buur ba dëkk buur boobu nag lañu kalaamee ci moom ngir mu war leen a àtte ñoom ñetti doomi baay ci miraas mi ñu jàpp nag seen bis ñu ngay dem ñoom ñetti doomi bàyyi ñoo ànd yoon nag ña ngay dem nag walam duut ñu ngay dem rek ba dox lu war a mat fukki fan ñu dajeeg yenn waay joo xam ne ma nga yore ak buum ci loxo bi ñu nuyoog waaju waaju fay leen waaj na leen waa yéen fan ngeen jëm ñu ne ko walam duut mu ne man de fa laa jóge waaye dafa am lu ma tax a jóg sama gëléem dafa réer xaw ma dañ koo sàcc ndax maa ngi topp wewi waaye gisuma kenn ku ma ci mën a wax dara te fukki fan a ngi nii may topp weewu gëléem gi ma leen di laaj nag yéen ndax gis ngeen fi gëléem gu réer wala gisu leen ko fi kenn ki na ko ah giléem gi de gisuma ko waaye benn bët la te loolu yi mu wax dëgg la lu wér la gëléem gi bëtu càmmooy bi baaxut waaja na ko ah yow kat ku baax ki duma la mën a bàyyi nga dem ndax gisoo sama gëléem te wax màndarga mu nekk sama gëléem allah kulli xaalin mënuma laa bàyyi wax ma rek soo laajee neexal ma neexal la ndax gëléem gi dafa dafa sori ci man mu ne ko man gisuma sa gëléem xam naa daal bëtëb càmmoñ bi baaxul kenn ki ne ko ah bëtëb càmmoñ bi baaxul de wóoruma waaye xam naa gëléem gi tànkum ndeyjoor bi da koy soox waa ji man sama gëléem feeñ na ndax loolu mu wax ñoom ñaar kenn kone la nga wax dafa nekk ci gël ci gëléem gi gëléem gi bëtu càmmoñ bi baaxul te gëléem gi tànku ndeyjoor bi daf koy soox kon su ngeen nee na gis leen suñu giléem loolu daf nuy jaaxal ne leen te ngeen maa dimbale lu ngeen bëgg ci neexal mën naa leen ko neexal te ngeen wax ma gëléem gi fu mu nekk ak fu ngeen ko romb ñu ne ko wallaay gisuñu ko mooy déet gisuñu ko moom loolu nag kon yéen da ngeen a bëgg maa yéen nu juumoo kon yéen fii ngeen jëm ngeen walla nu du ca buur ba soo watul kon nooy ànd xamul leen tax a jóg waaye man dinaa leen kalaame ñetteel bi ne ko gëléem gi day xaw bëtëb caamoñ bi baax na xaw ma baaxul xaw ma ndeyjoor bi tànkum ndeyjoor bi daf koy soox wala suuxu waaye gëléem gi dama tub genn waaye ja teer na yéen ñi gis sama gëléem ngeen waaye bu la ma fontoo waaye yéen ñu ne gisuñu ko de mu ne ah yéen dañuy ànd dem ci buur waaye du ma leen bàyyi ñu wax wax mu ne ko dañuy ànd dem ci buur waaye du ma leen bàyyi ah ñu ànd waaye dinañ te ngeen maa wax sama gëléem fu mu nekk rek moo gën ñuy ñaawoo te yéen gis ngeen gëléem gi kenn ku nekk mënoo mosoo gis gëléem gi juddlewoo gëléem gi mosoo gis ku xam gëléem gi nga wax ci gëléem gi loo xam ne dëgg gooyu péng la gëléem gi tànk euh, bëtub càmmoñ bi baaxul tànkum ndajëb da koy soox gëléem gi amutub genn te yéen a ma ko wax ñu ne ko waaw mu ne am na gëléem gi fan ñu ne ko gisuñu ko de mu ne ko nañ dem ca buur nañ lay ànd dem walam dut daal di dëpp nag moom boroom gëléem gi ànd ak ñoom ñu ngi yëm si nag ci buur bi nekk waram duut nga xam ne mooy àtte bay àtte waal dëkk boobee ñett doomi bàyyi bàyyi ko bu ñu dikkee ñu ngi fekk buur bi ci pénc mi mu toog ci gàngu naayam dag yi wër ko ak jaraaf yi ak saltige yi mbooloo mu bari ndax moom rek moo fay àtte da fa gisit ñu fa ñëw ngir mu àtte la nga am fa at sabrang soo ko agsi naka lañ agsi daal di jaar ci buur jox ko loxo biñ ko joxee loxo buur daal di woo dag bi na leen yóbbu leen nga dalal ma néegu gan maanaam kër la goo xam ne daf ci am néeg boo xam ne gan rek fay dal boo di ko berndeel nag ba keroog tuuram di agsi maanaam bis bu koy àtte di agsi ñu soog leen a woo àtte leen ñu soog a ñibbi moo xam at nga fay am moo xam ñaari at moo xam ñetti at buur daal di wax dag bi na ko yóbbul ma leen foofa dag bi yóbbu leen nam daan def nag moom buur daf daan doxal li tubaab yi wax stratégie daan am aw doxalin nga xam ne su indee ab ku war bu ñu indee ku ñu war a àtte mu dalal ko ba noppi dag bi waxtu woo xamee ne indi na reer wala añ maanaam la jëkk a teew ca waxtu wa bu dee ak suba la la jëkk indi añ ba mu jëkk indi bu dee ak ngoon la reer ba mu jëkk indi day wax dag bi day joxe ndab li ba noppi ak raxasumeeg lépp génn nag làqu ci permis déglu nag ba xam lu ñuy wax dat ba def noona dalal na ñett ñooñu ba noppi indi na reer beeg lépp wëlbati ko delloo bunt bi wër nag néeg bi toog ci ginnaaw permis jël noppam dëpp ci permi ma ngay déglu kenn ki ne waaye yéen dañ wàcc xool reer bi ñu daal di wàcc ñoom ñett ñëpp ki jëkk yor loxoom dafa yor loxoom daal koy génne tax ko raxasuwaat daan yéen yëg ngeen ne buur bi yàpp xaj lañu ñu tegal mu ne ko lan na ko ceeje yàpp xaj la àndal na yàpp xaj buurub jullit bu ni moom ak ni mu màggee ak ni ñu ko xamee ak jàkkaam ni mu réyee ak ni ñu fonke waxtu yi bi ñu dikkee booba lay gis nga leen ah déedéet kenn ki naa ah, man de xaw yàpp xaj lam waaye li mën a xam mooy buur bi moom du buuru yoon mu ne ko nga ne mu ne ko du doomi woon de mu ne ko lii dag baa ngi dégg de ci ginnaaw per ñu ne ah nun de ku dul doomi yoon doon mën a àtte mu ne ko ah du doomi yoon de kenn ki jël loxoom yoor tibbu delloowaat ca ndab daldi di wiccal loxoom raxasuwaat ba mu set mu ne man dey xaw ma ndax buur bi doomi yoon la xaw ma ndax du doom yoon xaw ma itam ndaw gi ndaw xaj lam déet waaye jigéen ñi togg cere ji ñoom laabuñu ñu war ñoo togg cere kenn di ko lekk ab jullit di ko lekk ndax kenn ko laab nekku ci dag ba daal di fay jóge comme ñett lañu woon dégg na ñett ñëpp seen wax ma ngay dem nag naka mu dikk nag na day rendre compte buur maanaam daf koy wax li xew dal ne ko ah buur de sa ñetti gan ñi nga nar a àtte ci miraas mi déglu naa leen ñaar ñi nag li ñu wax ma naa la ko wax waa ñetteel moom li ñu wax mënu ma la ko wax dégguma ko buur ne ko waxal yépp mu ne ko kenn ki dégguma li mu wax mu ko ah, waxal ñaar ndax buur xam na ne dag bi daa am na mu dégg mu ku jëkk ki nee na yàpp xaj nga leen tegal buur ne ko subhanallah man mu ne ko ah loolu la wax de buur mu ne ko ndawlu xaj mu ne ko waaw buur ne ko man damay lekk xaj bay lekk ndawlu xaj ba di ko ganalee gan man mi xam ne buurub jullit laa mu ne ko ah loolu laa dégg loolu la wax de mu daal waa baax na ki ci topp nag mu ne ko ki ci topp di ñaareel moom nee na cere jiñ leen taajal jigéen ñi ko togg ji ko mooñ nee nañ laabuñu dañu ànd ak sobe buur ne ko waa xanaa ñi dañoo xamul ne man jullit laa buurub jullit laa bañ naa ko ba ci lislaam laay àtt man damay laal fenn ba sama jabar di ma toggal ay ay ay cere sobe mu ne ko ah loolu laa dégg mu ne ko ñetteel ki nag mu ne ko ñetteel ki moom buur du la ko wax ndax yéeguma ko mu ne ko danga ko dégg nag da ko wax daldi woon ak ñaar ñi nga xam ne ay dakk lañu te ñoo war a rey ku ñu fay rey mooy joxe ñooy joxe ñoom ñoom lañ jox ndigal ñu rey la ñu dikk seeni jaas yi yas yoo xam ne tuwarkal gudd na ñaw na euh, tey ay ponk la ko yor nga xam ne bu buur ne ay ca seen bopp yi day mel ni ak fett mun na ko acc waxal dat bi di lox nag léegi diggante ñaari dee la nekk deewug yi ji teew ak deewug lii nga xam ne su ko waxee buur xam ne da koy rey dat bi di lox buur na ko waxal dañ lay rey soo ko waxul dama lay rey mu ne ko buur wax dëgg yàlla dégg naa ko waaye la mu wax dafa raaw dafa ñaaw mu ne ko wax ma li mu wax dangaa nettali waaye sosoo mu ne ko nee na yoon doo doo nee na yow doo doom yoon ah keroog la buur nag xool dat bi ba juróom-ñaar yi lañ tam ci bët bi te buur xefut ndax aw naqar di xool nit ñi nga xam ne ñoo fa daje woon ci pénc mi ñu bari lool te ñoom ñëpp dégg nañ kàddu googu buur daal di jóg daal ne li may fa may jëkkee fa ma tàmbaloon laay jëkkee ana ci noonu yàpp yàpp këlbu la ñu ne ko dikkul de ma nga ca mu ne ko nañ dem wal ma ñoom ñett ñoom ñett ñëpp ñëw ñu daal di yónni ay dag yoo xam ne kenn ku ne dañ ko ñaas ba damu digéej ba ñu dikk jiital leen ñoom ñett ñooñu di ñett doomi bàyyi indi leen ci kanam buur buur daal di ne dag bi nga xam ne moo yóbbu reer bi te wax wax ji ñett ñiila mu ne ko waa buur ñett ñii la mu ne ko ana ki waxoon na yàpp wi du yàpp xar yàpp xaj mu yëkk loxoom ne ko buur maa ko wax mu ne ko mbaa yëg nga ne sa bàmmeel taxaw na mu ne ko ah wet jiw ma ko de waaye kon ak dëgg dafay nekkul rek li noonu seet mu ne ko yàpp yàpp xaj la mu ne ko yàpp yàpp xaj la buur mu daal di yónnee ca sàdd bi nga xam ne mooy joxe reer gàtt sàdd bi ñëw mu ne ko yow loo indi démb loo joxe mu ne ko ah joxe naa juróom-benn gàtt de waaye kam nga nag dafa am gàtt boo kañ bi ci bi bi ko juróom-benneel gàtt bi yaayam dafa jur kaj bi jur yaayu kaj bi nag dafa dee fa saas mbott bi doon nàmp na ci kaj bi mu ne dënn na ko kon kay xaj la waaw nit kay lu mu nàmp lu mu mën a doon loolu lay doon daal ne yow waaj nag li ma bëgg mooy xam yow nu tax nga xam ko ak noo ko defee te yow nga ñëw ci dëkk bi na gën déema ngeen ma jox fii loxo ci pénc mi léegi naka nga def ba xam ne yàpp-yàpp xaj la ne ko bu loolu yomb na loolu du xam-xam xam la rek mu ne ko noo ko xamee mu ne ko yàpp xaj garis ga mooy féete ca yax ba yàpp yu soog a ñëw tafu ji yàpp rek wala nag wala leneen lu dama dama a lekk la garas ga féete kaw tafu ca yax ba te damaa gis démb yax bi garis gi daa tafu ci yax bi ma xam ne ko yàpp xaj la mu ne ko ah, baax na demal toog mi mu dem toog mu ne ana nag ki wax ne cere ji jigéen ñi togg ñoom ñëpp setuñu ana ki wax loolu mu yëkkat loxoom ne ko maa ko wax buur mu ne ko yow da ngaa yaakaar man du ma jullit mu ne ko aw ah, wóoruma de cere ji laa wax waxuma la yow mu ne ko léegi lu la xamal ne kon cere ji jigéen ñi ko togg laabuñu mu ne ko bur loolu du xam-xam xam la rek damaa gis ne cere ji lu ci war a am am na ci kaaneeg sobleeg laajeek lu war a safar am ñeex am na ci ñeex mi te cere ji te ñeex mi li doom ma xam ne jigéen ñi ko togg ñoo mel noonu jigéen ju gis baax lu mu togg day lewet mun sa saf li laa ko xam ñu ne wax nga dëgg de daal ne waa nag ana ki wax ne nag man du ma doomi yoon daal yónni ñaar dam neen dama ngeen woolee ma sama yaay ñu dem wooy yaay ji yaay ji ñëw mu ne ko yaay kat ci dafa maa tuumaal te tuuma nag saxal mbaa wedd ndax dafa ne man mii judduuma ci ak guum ma bëgg xam nag ndax loolu ma wax am na wala amul yaay ji ne ko leen ay waa ji de moom day waxuma waxuma sax wax bi ni mu ñaawee waaye waxul dëgg de li mu wax dara amu ci mu ne ko amul mu ne ko amul ñu daal woo góor gu ñuy wax Mamour Sey na ko àndal ak soxna si nga dem enquête Mamour Sey ànd ak soxna si ñu jéggal mbooloo mi ba ab diir ñu àndaat dellu si waat siy jooy bu ne ko lan la mu ne ko li mu wax dëgg la de mu ne ko dëgg la mu ne ko mu ne ko man mii nguur ji ma toog fi toogal fa sama baay sama baay nekk fa toogal fi baayam ba xëy bàyyi koo fi bis ni ki tey nga ne man ma doom yoon mu ne ko déedéet mu ne bala ma laaj fan laa juddoo yow mii ko wax yow noo ko xamee te dëkku ci dëkk bi lan moo la ko xamal mu ne ko buur loolu du xam-xam xam la rek mu ne ko li ngeen wax lépp ay xam la wax ma rek ko li tax ma xam ne doo doom yoon lañuy ñëw di ay gan yu sell bàyyi ko ci dëkk bu sell di ay doomu aadama ni yow ñu dikk fett ci pénc bi nga toog ak say nawle ñu jox la loxo nga jox leen catti baaraam ñu xam ne judd bi nekk ci yow ba say mënoo jox loxo yu mat loolu moo nekk ci yow ba su judd mat loolu laa ko xam ne moo mel ni dañu ñëw foofu tuuti commentaire ci benn bàjj dellu si nag ci lu ñu war na jëkkee te mujj ko dañu war na jëkkee nuyoo xale yi fi nekk wax leen way juru xale yi ak ñi nga xamante ne bi ay sëriñ daar lañu man nag jànguma daara damay dégg rek ndax dañu ne xalel dañ koy tegal yetti juróom-ñaar yetti juróom-ñaar juróom ñaari at yu jëkk ak juróom-ñaar ya ca topp ak yeneen juróom-ñaar ca toppaat muy ñaar fukki at ak benn ñu ne képp koo xam ne yaa ngi yor xalel war ngaa xàmmee yetti juróom-ñaar yooyu juróom-ñaari atti yu jëkk yi dañ ne boo ko deful buur dajeeg buur xale bi xamul daal lu ko nekk rek la xam soo ko ci bëggee génn rek da ko rey te boo ko rey dajeeg buur juróom-ñaari at yu jëkk yi soo ko deful buur dajeeg buur ñu ne waaw mu ne bu rëccee nag juróom-ñaari at yu jëkk yi tegaat nag yeneen juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent ñu ne boo ko defee buur dajeeg buur yaral jot na sëkk xam na lu metti xam na lu neex soo ko defee buur def ko mbal mbal suuf ba def nga bàyyi ko ci wallaay da nga dajeeg buur ñu ne ak ñu ne nga tegaat yeneen juróom-ñaari at muy ñaar fukki benn ñu ne su boobaa ku ko def buur dajeeg buur déggal bu jëkkoon ku ko def buur koo deful buur dajeeg buur tey nag ku ko def buur dajeeg buur ñaar fukki at ak benn xale bi am na ko léegi ñu ne lu mu la defati léegi moo buura waaw ñaar fukki at ak benn xale bi am na ko kon loolu yarkat yi war nañ koo xam ñu set ñu wax ne dafa am loo xam ne lu mat a bàyyi xel dëkk bu nekk nag ma nga fa dara mu ci gën moom a wóoru waaye dëkk ci àdduna yëpp am na fa muy leen soxna si ñuy wax soxna tugo ak njabootam gi nga xam la am soxna tugo soxna si dafa tudd ak njabootam di juróom juróomi bant moom la am dëkk boo dem ma fa te soxna soosu doomam yooyu mooy jàngale àdduna kenn mun cee mucc kenn mënu cee mucc soxna si tuko la tudd dafa taawloo xamatu ko amatu ko mënatu ko sañatu ko saatloo nekkatu fi xamatu ko borom xam-xam yee ko moom ñi nga xam ne bu leen neexoon tey tey tey tey léegi mu taw ndax jubaluñu seen boroom ñu ne nag seen xam-xam yooyu ak lu mu bari bari bari bari bari ak lu mu xóot xóot xóot na ngeen séddu doomi soxna soosu te mooy xamatu ko xam-xam boo gis xamatu koo tey toog boo gis xamatu koo tey toog ñu ne ñaar la doomi soxna nag mu ne mooy amatu ko amatu ko loo bari la bari la bari la bari la bari dem bala nga amoon doo ko amati danga nga dem ba lépp luñ lay defal ni tey jël ci poosam defal la ko waaye doo ko def boo yàggee ci àdduna ak sam àll lu mu bari bari bari amatu ko ciy topp ñu ne bu ñu toppal ñu ne su boobaa bu caag mi juddoo mu mooy nekkatu su sa amaam dem na ñu ne ak ban bu sañatu ko nañu bàyyi xel ci boroom sañ-sañ yi nga xam ne mën nañ laa tooñ tëj la man laa tooñ duma la mën a fekk nga am ñu xañ la ba nga ñàkk mën a fekk nga ñàkk ñu jox la ba nga am kooku sañ-sañ a ko man waaye sab sañ-sañ lu mu bari bari bari bari sañatu koo tey kon doomi doomi soxna yi sañatu ko amatu ko mënatu ko xamatu ko saatloo nekkatu fi muy lu mat a bàyyi xel ñu gis ne kon bii nga xam ne moo di kóllëre lu am solo lu mot a bàyyi xel nga gis ne kii nga xam ne dafa ragal dee ragal dee du dem ay armel du jaale ji moom daal fu dee xew dana ko bàyyi lu mat ñetti weer yàlla tànkam du fa jàng ndax ragal dee gëstu na gëstu nag ci gëstoom li ko gëstoom jox mooy jant bi daal la yaakaar ne su ko jaamoo bu ëllëgee ak si biir du dee muy jaamu jant bi rek saa yu jullee suba ñaanal jant bi su jullee tisbaar ñaanal jant bi tàkkusaan mu ñaanal jant bi timis mu ñaanal jant bi di ko ñaanal rek ngir bañ a dee di ko def ay ati ati at yàlla dogal jant ba itam ca fa mu nekk mu ñaan kilifaam nga ko yor ne ko dafa am ku nekk dar duniyaa doomi diw ak diw la dëkk sàngam la dëkk moom kat gis naa lu dem ci ay ati ata ngi nii fu mu jullee ñaanal na ma ngir bañ a dee man na yoruma dee waaye xam naa malaaka mi yor de ma bëggoon nga may ma ndigal ma dem daar duniyaa dem ca waa ji feeñu ko ba xam ñaan gi ma ñaanal lan la ak lu mu ci bëgg ba mu dikkee àdduna moom malaaka mi yor jant bi daldi laaj nag waa ji ne ko gis naa nga yàgg maa ñaanal ay ati at mu ne ko waaw mu ne ko nag man may jant bi ma bëgg xam ñaan yi nga may ñaanal lu tax mu ne ko yaay jant bi mu ne ko maay jant bi mu ne ko alhamdulilahi rabbil alamin yow man bañ a dee rek tax ma lay ñaanal am ci yow yaakaar ju toll ni xalaat naa ne su fekkee ne jubóo na maa ngi yow nga far ma dimbali ma duma ma dee gannaaw nag yàlla def na ñaanal naa ba ñëw nga ba ci man dama lay wax sama aajo su ma sañoon du ma dee mu ne ko ah wax la gëdd fal nga ma teraanga de ndax ay ati at ku koy ñaanal nit ci waxtu woo jullee teraanga la waaye nag ngir ma garanteel la ndax danga dee am ndax doo dee loolu moom wax dëgg sañu ma ko sañamaa dem nag ca ka ma yilif wax ko lii nga ma wax mu ne ko ndax man nga leen mu ne ko am ah, mu ne ko nu ànd dem ba fa nga nekk yow jant bi fa ngay génne ak fa ngay duggee ma xam ko xam ni ngay fenk ak ni ngay sore mu ne ko ah loolu yi de naa ci ñaan ndigal su ma ko ci amee dinaa ànd ak yow mu ñaan ndigal ci kilifaam ne ko kóllëre kat dafa am dañ ne gannaaw lay féete te gis naa ne ki nekk daal duniyaa doon ma ñaanal li mu bëgg mooy gana ma te gis naa ñu wax ne daal ku la lebal njekk na ko fay njekk ku la dara ko teral ndax doo ma may ma dem indi ko fii ne la bëgg daa bëgg xool fi ma nekk mu ne ko ah xool dong da yomb na demal nga ànd ak moom ñëw mu ñëw ànd ak waa ji moom jant bi dem ba fa nga xam ne fa la nekk moom jant bi muy visité nag lu mu daan dégg lu nekk rek waa ji ne ko loolu fu mu nekk mu ne ko mu ngi fii kaay la muy visité di visité di visité ba fépp daj ci fi mu xam mu ne ko nag léegi dafa am lu ma bëgg mu ne ko loo bëgg mu ne ko damaa bëgg xam léegi kañ laay dee comme ne nga mënoo maa wax na duma ma dee nga wax ma kañ laay dee mu ne ko loolu itam dama koy laaj suñu kilifa ndax man ñu sax xaw ma kañ lay dee mu ne ko ah kon demal laaj mu toog nag ci mel ni ci masalan ci péem bi nga xam ne fi la jant bi féete di laaj nag kilifaam kilifaam yebal ko ci malaakal mawti mi radee na ko laaj ko ko kañ lay dee mu dikk ci malaakal mawti daal di koy nuyu ne ko yow malaakal mawti mu ne ko ah, mu ne ko mën a jant bi mu ne ko xam naa la mu ne ko dama am wëllëre woo xam ne nag daf may laaj ba xam kañ lay dee mu ne ko nu mu tudd mu ne ko diw doomi diw ak diw ak diw dëkk dëkk sàngam mu ne ko waa négul ma xool àlluy mahfuz fi yàlla bind ñiy dee kañ lañuy dee ak ñi dul dee ba mu jógee di xool ba yàgg mu ne ko ngay nu mu tudd mu ne ko diw doomi diw ak diw mu ne ko kooku dey su fekkutoon li yàlla wax ne bakkan bu dund danga nga dee dama naan du dee mu ne ko ah mu ne ko waaw dama naan du dee ndax moom fi yàlla date ak Room xam naa ne doomu aadama mënu ko ndax nee ñu balaa dee dana ñëw ba yow jant ba fa nga nekk mu ñëw ba foofa te doomu aadama kese mun a jóge ci suuf di naaw comme am picc ba ñëw fii ñu nekk nii ñëw ba sa samakaan mu ne ko ah loolu su ko defee dee mu ne ko waaw mu ne ko ah sama makaan laa ko bàyyi mu ne kon kay naa ñëw faate ko lu laat mu xaar gannaaw ñëw na fa te ak Rome ñu ngi ko daté woon ci bu fa ñëwee kon léegi naa ñëw faate ko daal di ñëw ci malaakal mawti xamal ko ne ko léegi ndax man maa may lenn mu ne ko ah mu ne ko mu jógee foofa ñëw ñëw ci man ngor ngor koy fay gane si ma ma rey ko walla nga rey ko fi man rafetlu mu ko tee nga maa may ma delloo ko mu ne ko nag dangay gaaw ndax may sama santaane bi su ma sama kilifa santee fa saasa laa ko daal defal la ma jant bi daal ñëw ci waa ne ko nan dem ba ma wàcc la fu dee xewut ndax kañ ngay dee dat bi wax nañ ma ko waaye dat bi daa jege jege goo xam ne bëgguma nga dee fii yéenuma sax dee wàcc nañ dem wàcc la fu dee xewut mu ne ko acca mu yóbbu ko kër gu ñuy ngéntee weesu na kër gu ñuy dëje weesu kër gu nit faatoo dem ba fu ñuy ngéntee mu wàcc ko ma fanaan ca ëtt ca pénc ma yendu fa ba ngoon jot waa dëkk bi di ko fa romb ndeyjoor ak càmmooñ ñetti borom kër ñoo toog ba yàgg ñu ne waaw yéen yëg ngeen ne pénc mi ganangi bi ñu ne waaw ñu ne démb ba tey ñu ne waaw waaw ñu ne nañ ko nemmee ko ba xam ba ñu dikkee nemmi ku gan gi laaj ko moo xamal na ne ma day wax dëgg xam naa ndogala ma dal ndax daal dama doon daw dee ndeke maa ngi jëm ci dee daal leen di wax nag aw yoonam ak fi mu jaar fépp ñu ne ko nag ñi ngay def mooy da doon daw dee jëm ci dee kon dee agsi na ci yow dëkk bii da mooy guta mën nga jee tàbbi waaye mënoo cee génn yow fi ñu la wàccee xamoo ko ba tey mu ne kon kay man ndogala ma topp suñu ndogala ma topp woowu nag far soppiku nag ak ndogal ci moom ñetti ñooña nag di ay mu kàllaf doon ko seet seet si ne ko yow xam nañ ne ko baax nga xaw ma wan dëkk nga dëkk waaye ko baax nga ñun ñii na dañoo am kenn ku ne ku ñu war a joxe mu war dem kër te dañ cee bëggoon koo xam ne dafay jullite mën a jaamu yàlla te nekk ko maandu te gis nañu yooyu ñett ci ñetti fan yi nga toog ci pénc mi xam nañ ne jullit piir nga jaamu ko su yàlla piir nga xam nañ ne itam ko baax nga ñu bëggoon laa jox suñ ñetti doom kenn ku ne jox la doomam muy sa soxna nga yóbbuloo ko jox na sa adresse ñu bind ko waxtu wu ñu demee ba nga xam ne yàlla def na ñu war a seet si seen néeg daañu bind bataaxel ñëw seet seen nii waaye duñ la bàyyi ci masaa masaa bu dul loolu doo génn dëkk bi ndax dëkk bi mooy gudd mu ne dënn ba yàgg mu ne ah waaw man day wax dëgg loolu taxu moon a jóg waaye nag gannaaw loolu may génn dëkk bi nangul naa leen ko kon dinaa ànd ak yéen defal leen li ngeen bëgg yóbbul leen soxna yi gannaaw dooloo ngeen ma wóolu ma defal leen ci li ngeen bëgg ci kóolute ñu may leen ko kenn ku nekk may ko doomam mu ñetti soxna nga boole ci bërigu pepp ak junnim ngurto ñu dem ak léegi ki ñuy wax nag ndogal ndax moom soppee léegi aw turam ndogal la ba mu ñëwee France ci dëkk bi baayam jëg ko mu yëngu baayam génn na ko waaw ñii nga àndal nag mu ne ko ñi dee bàyyi samay soxna lañu mu ne ko dëkk bi man mii sa bàyyi sax sañ mu fekk ñaar soxna waxuma la ak yow il faut nga fase ci kenn mu ne ko ah bàyyi nii ñu ma ci kenn kenn ku sa bàyyi kóllëre la am suma digganteeg moom am loo xam ne daf koy jaar suma digganteeg moom ba yëkkati ko jox ma ko jox saako pepp akub junni kon bàyyi ñii naka laan di xoolee bàyyi ci kenn mu ne ko dëkk bi su ma leeree ne yow wóor na leen doo ci bàyyi kenn asamaan set nga yor ñaari soxna yow bu ñu la rey ci pénc mu lay reyee ñëpp di ko seede te sawara nga jëm borom dëkk ba borom dëkk bi nangut loolu mu ne ko waa ah kon bàyyi may ma ma fanaan ba suba ñu bañ a xamal soxna yi balaa caa ñu bañ a génn mu ne ko waaw ndogal fanaan asamaan set fajar ndogal xëy dem ci dëkk bi ngir di daw baayam ak waa dëkk bi ba guddi mu ñëw ba mu dikkee fekk kër gi tàkk ba jeex tàkk ndogal di sewul dara baay bi di sewul dara baay baa ngi mer nag bay bàgg ci ëtt bi naan lii moom sama wax du ci bari xam naa ne bu fekkee ne nii lay demee buy dikk ci buntu kër damay fekk dana ma rey mbaa ma rey ndax lépp waxoon naa ko ndogal dee kàddu googu sarfati dugg ci àll bi fanaan ci dédd yi ba asamaan set ndogal na léegi ni muy def mooy day wut lu moon a yóbbu ci kër gi neexale ko baayam defaraat ay néegam dëkkaat am xelam na yoro ci na benn xaritam boo xam ñoo bokkoon bu mu gudd mu dem wax ko li ko dal lépp ak métit bi ak naqar bi mu ne ko ah leen de ma mën naa la ko ndax yow sama wëllëre nga ndax ñoo bokkoon ba mu gudd waaye nag mën naa laa jox ñeent fukki junni mu ne ko man fukki junni dong doy na ma mu ne ko ñeent fukk laay jox nga bokkoon ba mu gudd sama xarit nga sama wëllëre nga te lii la dal muy ndogal gii mën na maa dal kon naa jox ñeent fukki junni nga dem jëmut balaa jeex yàlla ñëwaat mu jël ñeent fukki junni yi jox ko ndogal ñëw baay bi dogale ko mu ne ko bàyyi lépp lu ma yàqoon naa ko defar am naa xaalis mu ne ko amu ah, ne ko waaw bi muy dikk nag ci naaju tàng bi dafa jël nag ñeent fukki junni nii ne léegi dafay neexal waa këram tax mu jënd ci ñaari ki tey ndawal laxas ko ci kaala gi takk ko teg ko ci bopp bi fas ci xaalis bi lenn cetu kaala gi ma nga ñëw topp naaj bi nag waaye jaxaay ji séen na kaala gi muy xonq mu ne leen ndawal la doon këf nag ndawal gi yóbbaale rek kaala gi ca kaala gi ñeent fukki junni yaa ngi la ci jóge rek mooy li jar ndawal gi ndogal ak si wax ak baayam ba yeggal na ko bàyyi soo kontaan lépp ma yàqu danaa ko defar xoolagul kaala gi làmbugul kaala gi mu ne ko lu xew mu ne ko ana kuy togg añ mu ne ko diw mu ne ko nee ko na togg ceebu ceebu yàpp indaal naa ñaari kiloy ndawal daal na bàyyi mu ne ko mu ne ko kaala bi lu fanweer junne ngi ci ñeent fukk la woon te ñaari kiloy ndawal képp moo ci jóge daal di làmb kaala gi ci bopp bi daj mbaxanam kese mi mu làmb làmb làmb daj mbaxanam kese mi bàyyi bi ne ko ndawal anamu ana xaalis bi mu ne ko xaalis bi day bàyyi kon dangay jaxaay ja këf na ko mu ne ko jaxaay ja këf na ko doo fanaan ci kër gi de daldi ajal ndogal ñii doon war a taal ceebu yàpp seen yaakaar tas na ñu am nag naqar aku ndogal am gàcce boole koo gis amul fenn fu mu mu ne léegi daal sama xarit diw ma bokkal bu mu gudd moo ma joxoon ñeent fukki yi maa ngi seetiwaat sama xarit diw lu mett nag moo ma dal mu dem kooko jox ko juróom benn fukki junni tekk jabar yi léegi ñoom nañu dañuy trouver solution mooy lan mooy dañuy jaay cox di jënd cox kilo ñetti dërëm di ko jaay kilo juróomi dërëm di am bénéfice su ñaar dërëm ndogal dem ci xaritam booba wax ko aw yoonam wax ko ay tolluwaayam wax ko ay li mu nekk lépp ci ay ndogal mu yëkkati juróom benn fukki junni ne ko yow yaay yow yaay man man ma man maa yow xarit lañu lu ma am yaa ko moom daal yëkkati lu mel fukki junni jox ko ndogal na waa ko alhamdulilah daal jël juróom-benn fukki junni yi def ko ci poosu tubayam gunge ko ak loxoom ba mu àgg mu ne waaw kay lii moom leer na ma ne xam naa xel ne sama muur lay doon sama poos tubay jii ku ma àddu kalpiwut fi nga koy bàyyi daldi di fay jógee ñibbisi nee na yoon du jënd sax sa rëcc ba mu dikki ci kër gi fekku fi kenn ndekete jabar yi dañoo toog ba yàgg kenn ki ne xaaral ñu nax ci ndaw ndogal kiy jaay cox daal ko jiit la jaaykata coxam ñaari kilo cox fukki dërëm ndax kilo juróomi dërëm la mu daal di jël ñaari kilo cox yi teg ci ruum bi na xaar ma li koy wëtt nag jënd katab cox bi mu dem ànd ak jënd katab cox mu jox ko fukki dërëm mu dikk jël cox bi teg ci ruum bi génn nag jëm ca wana wa ndogal ñëw ci diggante bi daal ne xaar ma seetlu sama soxna yi ba xam seen ngëm nga woon ci ñoom démb ak bëkki démb mu ngi ceem déet jël nag juróom-benn fukki junni yi ruur ko ci cox bi ne xaaral bu ñu dikkee ma seetlu la ne indiwuma dara daal di gën ci buntu bi di séentoo njëkkate jabar jee jox na ko gannaaw jiit léeg jënd katab cox bi dikk na ko cox baa ngi ni ñaari kilo la mu jox ko fukki dërëm mu jël cox ba sotti te cox ba teel juróom-benn fukki junni yi nekk ndogal ñëw gannaawam jabar ju dugg si ne ko nu yaay kañ mu ne ko ñëw naa sànq mu ne ko tey na dama def yoon ma neex naa mu ne ko tubaar kaaba waaye damaa dem ko ma doon seeti fekkuma ko mu ne ko ba indiwoo dara mu ne ko indiwuma dara jabar ji ne ko yàlla baax na man jaay naa fi ñaari kilo jox fukki dërëm mu ne ko cox bal mu ne ko bi yoon turóom bi mu ne ko anamu ñoo ko jaay naa ko mu ne ko lée cox boobu ci laa róor juróom benn fukki junni yi sama xarit bi joxoon mu ne ko nga ne mu ne ko ma nga ci cox ba mu ne ko ah ni jaay de kon def naa ay cox ba de kon dem na ñu génn wër wër wër wër wër jaaykatu cox gisuñu ko fenn dégguñu ko fenn ba mu dikkee nag jàpp xaru moom ndogal na daal leen li ñàkk wërsëg ya wala na nattu bu jeexul wala damaa tooñ yàlla man daal naa far faatu rek ci xalaatam boobu mooy xalaat nag ci laay far faatu ak damay xaru ak sama nattu jeexul baay bi jóg ne ko ndogal mu ne ko naam baay mu ne ko jógaatal ku xamoon fooy dem di wuti ji boo jógee fa ngay jabale jógal làmb rek kuy làmb da nga daj mu ne ko bàyyi làmb naa daj naa jëriñëwuma ko man làmbaat daj jëriñëwuma ko dootuma làmbati mu ne ko ah kay wutil rek dogal jóg kenn képp la xalam daj ci mboolem ñi mu daan àndal muy bàjjanam mu dem ci ne ko bàjjan mu ne ko naam mu ne ko man dey dafa am lu ma dal mu ne ko lu ci bari dégg naa ko de lu xew mu nettali ko ba yeggal bàjjan mu ne ko bàjjan moo di bàyyi te yow sa bàjjan laa waa ay morom la ndax ànd na ba taay léegi nag comme dem ñu ba demee ne noonu man maa ngi fekk téeméer junni mu ne ko bàjjan ngay la mu ne ko maa ngi fekk téeméeri junni dinaa la ko jox ndax bu sa baay taxawut maa war a taxaw bàjjan moo di baay saw naqar jeex na sa ñàkk gent na mu ne ko ah bàjjan daal di commencé jooy bàjjan bi ne ko bul jooy yàlla lii ma ma lii ma la jox mu euh, du sama ngóora ñàkk gi ko ñàkk du sama yaafus yàlla rek mu ne ko bàjjan lii sama yaafus la mu ne ko déedéet bul ko waxati bul ñànki ah daal di yendu añ tubaarkàlla ngoon jot mu sangu ba set sol ay yéreem bàjjanam yëkkati téeméer junni def ko ci enveloppe jox ko ndogal jël téeméer junni daal ne bu soobee yàlla de xamul lu dem waaye yu du ca bokk daal ko yëg ci saag bi muy ràngoo daal di ràngoo saag bi ma ngay ñibbi di dox na ba takkusaan suuf timis yi waaj a yóotu mu ne man de su ma àggee ak ni ma gëj a dëkk ba nuyu yëg jàmm sante bi dana sax xam naa ne timis dana dugg te kon danaa faat timis naa julli soo ko dem daldi di jël nag saak bi ruggi ko ci loosam teg ko ci suuf daal di kàbbara ci doon la ilaha illallah wa bismillah rahmaan till ga jaar fa ndoga la ngay julli malik yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka ci li gën a gën a jege si rek ndogal ñëw sëgg siggi jàppaat ci woon ni mu sëgg rek nekk ci liggéey tam am na lu ko tiital ci la nga jaar fa buum nga buumu saag bi lonk ci loosu ci bi ci la nga ndogal la nga sëgg ndànk di yotti lii ma ngi si xel maa ngi ci julli gën nag waaw subhaana rabbil asiim wa bihamdihi subhaana rabbil asiim subhaana rabbil la waaye ma ngay jaxase nag ndax sa gut te tilug timis ku ne xam ne lu mu gën a jëm kanam day gën a guddi lu mu gën a guddi ngeen ko ñaan ndogal ak tilli gi ndogal ak tilli gi ba asamaan sa gisul tilli déggul tilli ndogal nag mel ni ko dof dëkk bu ne moo dem fa ku mu fekk tey dëkk ba salaamaaleykum yéen seen tilli dëkk fan lay fore ñu ko ah yow looy wax ni mu ne seen tilli dëkk laa ne fan la ñuy fore ñu ko ah wax dëgg tilli yi xamul fu ñuy fore mu jàll si benn dëkk ndogal noonu la jàppoo noonu la jàppoo ba ñetti weer ba noor bi jeex ba naat bi dugg ndogal na lii gii gàcce daal du ko wax mukk day nawetaani waat ndogal dem na naweti yàlla dogal na ba mu demee ba naaj ba jeex mu am fa ñaar fukki junneem mu ne léegi ñaar fukki junni yi moom xamul wétuwaay doon moom day yalwaan nag day day day day day jeexaat nag paas ndogal la ngay lijjant lu mu paas di jeexaat pour bëgg koo jaay lee moom ca mbay ma denc na ko ci tàkkusaan bi ndogal la ngay jeexaat saatu geer gi ni mu sànnee nag bëtam ci geer gi mu seen till ga roogoo muus ga till ga it boobaa léegi muus naan ci los bi ndax lu ko seen daw ko ndax lu ko seen da ngay daw ndekete muus wow na ba nawet bi ñë taw na te mbuus gi xaas bi dala sikkut nogay eh, eh, ndogal dafee na di raam di ngi for muy raam till gaa ngi for rek ndogal dina am ba tolloog tànku tili bi na ko tëwit jege tili gi teg ci suuf jël tànkab càmm wu moom càmmoñam bi teg ko ci dën tili gi daal di xotti mbuus gi génn xaalis bi mu mel na meloon ndogal na wax koy lii mën a am daal di fay jógee def ñaari fan nag nga day waaj ñibbisi nag gi yoon bind na lettre kay envoyé ko seen dëkk amal leen bi sàngam laay ñibbi te lépp loo xam ne baawoon naa ko lu may beesal lay doon mu daldi ñëw ma ngay ñibbisi léegi am na xaalisam ci mbay mi te it la mu ñàkkoon jotaat na ko kon fii ni mën nga jàpp daal ne téeméer junni mat na yoraat yoraat na téeméer junni mat ba mu agsee nag ci kër gi yaay ji da ko seen rek ko ñu ne ndogal dikk na ndogal dikk na ndogal dikk na ndogal dikk na mu ñëw ak ñaq wi ak coono bi ak tër bi ak tilimaay bi waaye lu lépp gisu ko moom ñu ne ah ndogal da tey ñëw na ndogal tey ñëw na naka la ak yaayam na ko bala ngay def dara sangul sangul ndax fi mu ne sa tër bii ak sa ñaq bii am ndox baax na ci nañ la duyal ndox mu daan jabar ji duyal ma ndox kon ci wax na ko ma sangu ji jabay tàng na ko ndox mu summeeku dem ci wana way sangu benn taalibe jaar ci buntu kër ba taxaw di màjjal na sarax ca ndongal ngir yàlla lu waay mënte attan ba ñu ma mbubb ba ñu ma tubay ba ñu ma caaya ba ñu ma am rek yaa ji naa ah, xaaral ndogal mii li ko topp xam naa ne ñàkk sax ci la boobu na cas tubay ji ne ko ndongali am yàlla jox la dal di jël tubay ji sax ko taalibe bi taali bi ne ko loolu bu yama ko yàlla defal daal di génn ndogal sangu ba noppi tarax laa ñëw ci néeg bi daal jël ay yërëm sol daal ne yaa antuma caay ji yaay ji ne ko caay ji kay sarxe naa ko dongo bi mu ne ko lan naa ko dongo bi mu ne ko sarxe naa ko ndogal nit day sarxe saraxe dafa baax ci doomu aadama soo amee sa moroom jullit amut da koy sarax ndogal ndogal ndogal ndogal na jànjan na xulli bët rek mel ni ko dem àllaaxira yaay ji ne luy lii mu ne ko yaay la ma bayoon daaw ak sama mbayam nag la ma doon jeexaatal lépp moo ci tubéy ji mu ne ko looy wax nii mu ne ko lépp nga tubéy ji dara dara dara yuru ndax bëggoon lu lew bëggoon lu raw nga dama sarax naa ji yaay dong bëgg na Maodo mii de mu ne ko ah ñàkk xam rek mu ne ko fa fan dong bi aw ñu génn kaal ci wedd yi ku ñu seen majalkat bu ñu seen kar la yalankat bu ñu seen kar la taalibe yépp wër wër wër wër gisuñu dara ndogal na nag kon léegi nag comme demee ni ba demee ni yàlla kenn weranteeg moom man yàllaa mën na ta jox gannaaw yàlla na rumaa jox naa muñ naa muñ ab dogal munuma boo ba léegi si ku ma dem ci yow nga jox ma soo ma joxe su ma dikkee lan ma jox ak la ma am lépp day boole dem naa toog jàpp ci yàlla moo gën daal di tëdd asamaan set baay bi fëgg ko ndogal ndogal mu ne moom ci néeg bi mu ne ko looy def ci néeg ba nëgëri fii yow yaa ngi dëkk ci wutte amagoo looy nelaw nelaw waru mu ne ko bàyyi fan laa jëmal ci dajal naa mu ne ko jógal kër laaw dañ ko bokk de jógal dem wuti jógal ndogal céppal daal di jóg sol bu boobu ne ma ngay wuti naka muy dox ba génn kër gi lu war a mat téeméeri mètre dajeeg benn waay ndogo la nga yor benn bant bu xomaag mel ni cercle gu dagg di ko tam-tamal ci loxoom di ko wétlee loxoom kim dajal nuyoog moom ne ko sëñ bi damaa bëggoon lii nga yor ni su fekkee mën nga ko may teel sax mu ne ko laa weñ ji mu ne ko ko ah dama ko foog dong mu daal di koy jox mu dox ñaar jéego mu ne ko sëñ bi mu taxaw mu ne ko man day libu laa damay napp ay jën di jaayaat waaye lii nga may teraanga la damaa bëggoon nga wax ma yow foo dëkk su ma amee jën may la ndawal mu ne ko néeg yi ngay fiin fa dëkk foo ñoom la ko ñëwoon la sama kër waaye loolu moom daanaka jërut jërut aw jën mu daal dem yàlla def ndogal dem wëri ba ngoon jën amul dara mu ñëw ci kër gi jabar ji na ko ah gerte gu ñor ree ngi fi mu ne ko indi ak ndox mu jox ko gerte gi jox ko ndox ndogal fee ñu tëdd mook soxnaam ba guddi boroom jën wa lébu ba am na aw jën te nee na jigée bor la waxoon naa ndogal na ko naa la mayu jën di wër nag ba ñëw kër ndogal ba mu dikkee mu fekk mu tëdd ñu ne ko néeg bi yu moo fi nekk mu fëgg fëgg fëgg fëgg ndogal wuyuwut mu daal di ne naa jën wi tegal ko ko ni ci permi su yeewoo fekk ko fi daal ko ndogal jën ma la waxoon mi ngi noonu ci permi taatu permi daal di dem ñu fanaan asamaan set am ñu romb néeg bi gis muy leer ñu ne yàlla bu di day néeg bi dafa am lu ko taal daal di fëgg permi woo ndogal ne ko ndogal mu ne naa ñu ne ko ah yow war ngaa génn sa taatu permi day mel na ni aw xala nga fi xaw sawara jugal seet ko ndogal jot ndekete booba jën wi moo war na or walla jamaa muy leer mu butti ko gis ci or boo xam ne jamaa boo xam ne mat na genn wàllu liibu nekk nag fanweeri doñ ndogay jël euh, euh, ndogal ndogal jël benn doñ raxas ba mu set moo xëy laxas ko dem ci buur ndax booba buur rek moo mën a jënd donj bi ba mu dikkee buur fay ko ci lu mat fanweeri million ci benn donj bi te donj yi fanweer lañ mu ñëw daldi xam ne laa ñàkk am na jege na ma ne sama benn donj bii buur fay na ma ci fanweeri million mu daal di ñëw ndekete garab gi nga xam ne am na kër goo xam ne ndogal ne da koy jënd jënd na kër gi kër gi nag am na garab gu ca nekk garab gi nekkate tàgg mi ci li ba fëkkoon kaala ga te fëkkaale xaalis bi ndekete ci baa ngi tàggoon ci kaw garab gi ñu daane garab gi kaala ga wadd ndogal jël kaala booleeg xaalis jabaram ji nga xam ne daf doon jaay cox ñu jaay ko paanub cox ba ñaarub cox ndekete sottandi ko beeg yooyu ambulog ba mu doon ca ca cox ba ambulog ba ànd na ci cox bi mu jënd mu ngi ko jënde fanweeri dërëm te xaalis booba ngi ci biir kon ndogal jotaat na xaaj ba woon ca cox ba waaye jotaat na kaala ga jaxaaj ja fëkkoon mu mel ni teyit mi ngi ab oram boo xam ne doy na ko dunde kon ñu gis ne dogalub yàlla bu mën a doon li feeg jeexagul day metti waaye bu ko yàllay jeexal day neex te moom rekk moo man kon foofu Euh, doy naa bàyyi xel ci mbiri sa borom tabaraka taala xanaa ñu tëje ñu tëje euh, kiimaan baraan na wolof di wax ne lii de kiimaan la lii de kiimaan la maanaam lu ñu xamul lu mu doon rek kiimaan la kiimaan bii nag moom itam daanaka nii nga xam ne ne benn baaj ju noonu la juddu ndax baayam dafa nekkoon koo xam ne dafa tëwoon na am doom ak soxnaam ba soxna si dem na ba am juróom benn fukki at góor gi am na juróom ñaar fukki at ak juróom ëmb bu yàqu sax mosuñu koo am muy seetlu na ak a ñaan la bañ xamal ko ne ko sa jabar am na benn doom bu bu bu mu war a jur jur waaye nag dafa am ay tegtal tegtal yi mooy day sàkk sarax sarax si ni mu ko sàkkee mooy day togg ndabal laax yóbbu ko ca àll ba ca taat ndaxaw la jëlee ko bàyyi ko fa yóbbu ndoxam raxasu ak yu naan ak morsu fompukaay su demee ko fay teg na fa laax ba fanaan su asamaan setee su ñëwee mu jël ndab li dana fekk ñu lekk mu jël ndab li raxas ba mu set mu jël raxasit mi nag def ci ndox sangoo ko balaa am ñetti fan dina ëmb su ëmbee doom joojee nag mooy nekk doomam joo xam ne boo léegi ci biir moo koy fajal gàcc soxna si ñëw def noonu yàlla dogal ba mu toggee laax ba ba indi ko ci taat daqaar ga bàyyi ko fa fanaan asamaan set mu ñëw jël raxasit mi yokk ci ndox dem sangu ji tëdd ba xaaju guddi guddi ñaareel ga mu yëg ni ab wóomam newi na wóom bi muy jàmbat wóom bu neew bi ndekete wóom boobu kat ab ëmb la ñetti fan ñeenti fan muy jàmbat taab gi ba taab gi toj doom génne ci muy doom ju góor ku ñëw seet si ko rek ñu lii de mooy kiimaan ñu ne am koy kiimaan ci kaw kiimaan la ndax kii nga xam ne am na juróom benn fukki at moom ndaw si jëkkëram am juróom-ñaar fukki at ak juróom seen diggante doom sosoo fi kiimaan la ñu ne waaw doom juddoo ci wóom nag ñu ne doom juddoo ci wóom moom waxaal ñu ci ëmb fukki fan ak nangam liggéey kiimaan la kiimaan moomu nag yaakaar naa ne lañ leen bëgg a tëjale ñu ñu bàyyi ko xel waaw ñu bàyyi ko xel kiimaan am naa kon cinq minutes yi moom kiimaan na ko lekk ba mu jeex ah dana des de fan laa ko war a mën a xaajale kon moo dem ba nekk magam jëmu ci gàtt du ba jaaxal lu ñu leen su këyit moom foo ne fa lay yem rek fa lay yem kiimaan dem ba nekk magam jëmu dal di tàggu nag ndeyam na ko damaa bëggoon wuti ndax wuti xew na ndeyam na ko ah kéemaan yow doo nga nekk kër gi de mu ne ko xam naa ko mu ne ko boo demee kenn du fi nekk mu ne ko xam naa ko waaye yaay damay wuti yow yaa ngi nii mag nga sama baay mag la mënatu la wuti dem naa ba tollu fii damay wuti mu ne ko demal daal yëkkat ñett dërëm na ko ñett dërëm yi man laa jox nga daan naa yokk te nga dem wax ko sa baay su la bàyyee nga dem te bu la bàyyi na ko jox ñett rëm yi ngir nga defal ko muy ak ñaan mu ñaanal mu nangu ànd ak daal dem yóbbu ñett dërëm ca baay bi na ko baay damaa bëgg a dem wuti te bëgg nga ñaanal ma ñett dërëm yi ne maa ko teg sa loxo baay bi yebal yebal waaye kiimaan wax loolu baay bi jël ñett dërëm yi daal di koy ñaanal ne ko li ma lay wax mooy soo jógee fii bay dem koo dajeel ñett dem yi ma lay jox nanga ko jox te sàkku ñaan ci moom ni nga sàkku ñaan ci man mu ne ko waaw mu génn a jël ñett dem yi di dem ba dajee koo xam ne euh, moom it fa mu jógee dafa am lu mu fa def loo xam ne jaaxal na ndax dañ doon rob am néew dem ba gasal néew defar lépp ba jël néew bi du yor ci pax mi waa ji ñëw taxaw séxéer séxéer pax mi leen yow bi na bu lañ ko rob dañ maa fay ñett dërëm bi ma amee loon te yor jaasi tey ponkal kii maan jël ñett dërëm yi jox ko waa ndax waa dëkk ba yàgg nañu fa te it def nañ nañu waar nañu ko ñaan nañ waa na leen daf may fay sama ñett dërëm mbaa kenn du ko rob mu daal jox kiimaan maan jox ko ñett ñett dërëm yi ñu soog a rob néew bi kon xam naa ah, kiimaan bu ma a jeex waaw waxtu wi dëgg ma si na xanaa kon ni ñu def rek mooy euh, ñu sant ñëpp ñi nga xam ne teewoon nañu fi ak ñu fi teewul delluwaat di delloo sunu euh, cant ak sunu ngërëm euh, ñi ñi nga xam ne ñoo di alwafa di leen ñaanal yal na yàlla doon defal fekk ak tal bi jaay si di wujjoot di saar na sunu mbokki bopp yi fi nekk suñuy xarit ku mel ni ki sëñ Xarim Mbay Daaru Koso ak ku mel ni ki sëñ Sohaybu Jóob ak sëñ Demba Jóob ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko gërëm kon daal euh, jërëjëf jërëjëf ñu gën koo xam ci maam yaxi laalo muy tur si woo xamante ni ñu bari xame nañ ko ak moom maam Ibrahima ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la ndokkeel ci turu mu muassasatul wafa bi xuquqil imaan di bég lool ci tomb bi nga xam ne moom nga doon doon jàngatal jàpp naa ni bokk yi déglu nañ ko te bàyyi nañ ko xel bu baax kon muassasatul wafa mi ngi lay sant cant gu am fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem yaak ñi nga àndal ñépp muy délégation bopp mbokk mi lim na ko léegi bi ngay tàmbali ba ci soxna seek ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci teewaay bii lii nga ñu may ci waxtu may ñu ko ci waxtaan nañu ñu ko muy lu am solo waxtaan wi it wax dëgg yàlla bokk yi déglu nañ ko bu baax ba tax na amoon nay laaj yu bari waaye waxtu yi moo xat ba xatug xam naa laaj yu mën a jàll ba dañ koy bàyyi ba beneen yoon rek waaye ñu ngi lay sant bu baax ci jàngatal bi ñuy jàngatal waxi wolof lii day wane rek langue day langue soo demee ci alfu layla wa layla téere boobu soo ko jàngee mooy lii maam Ibrahima Ndiaye di waxtaane rek ndax boo xoolee ñaari buur yooyu nañ bokke ak fañ àndoog ya ca xew yépp boo dellu siwaatee da ngay gis ni wolof langue bu riche la Hafiz Ibrahima wax na ci làkku arab lu bari lool day mel ni day dellu ci ci ci làkk wolof ndax day langue bu riche moom mi nag bokk ci ñi nga xamante ni dañ ci yeete di ci léebal gone yi di ci fàttali mag ñi di ci jàngal ñi xamu doon ak di delloosiwaat cosaan di delloosiwaat cosaan nit ki xam boppam xam cosaanam xam mooy kan ndax xam-xam bi ci gën a bokk na ci bi ci ëpp solo mooy nit ki xam boppam te fonk sa cosaan day lu am solo xaafis ibrahima wax na ko bokki arabam sax ataw ahlahum bil mu'jizati tafannunan fa yaa laytukum tatuna bil kalimati occident matériel bu ne liggéey nañ ko waaye yéen matériel tudu matériel bi sax mënu leen a fexe ba génn ko loolu nag moom bokk na ci ñi gëstu ci wolof ba lu génn lu ne mu man ñu koo génneel ban xam ko bu baax ndax baatum ndogal baatum ndëtër fërëx boobu mu wax nga xam ne daa wax ne ku koy toogee doo ñàkk waaye loo am mu dem muy aw toogin ak bëri yoo xamante ni dégg nañ ko ci biir wax ji loolu dañuy wane ni làkk wolof day làkk am solo kon maam Ibrahima Ndiaye ñi ngi lay ndokkeel bu baax ci sa teewaay ci jataay bi muassasat Wafa mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal suñu borom yàggal la te wéral la yàgg ñi nga àndal ñëpp suba alxaadi gay moom la ñuy dalal muy jàngale at tasawuf al islaami mooy tasawuf ci biir lislaam di tomb bu am solo boo xamante ni boroom xam-xam la waaye tomb bi muy waxtaan tomb bu am solo la moom lañu war a dalal incha allahu taala su ko defee dimanche ji incha allahu taala al imam xaadi jóob xaadi Ndari Diop islaam wa xaanunul usra fi Sénégal mooy lislaam ak atte réew mi ci wàll politique. moom moom lay waxtaane ci wàll ci wàllu njaboot gi ci wàllu njaboot gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu genn gi ci des ñu ci jàng loolu tax goo genn wàllu googee ñu dëkkee tax na ñun amuñu salle yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu genn wàllu gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax goo genn wàllu googee ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe ndax dëkk gi ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko mu ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortuwaar yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi ne fusti bizar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk taalibe ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax go genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee Euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe dëkke woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortuwaar yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi ne fusti bizar fil asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee digal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax go genn wàll googu ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko mu de ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bizar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee digal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax go genn wàll gi ñu dëkkee nag tax nañu ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu foofee Euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe dëkke woon yëpp ñu delloo ñu ko muy ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe dinañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortuwaar yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bizar fil azar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee digal ci sëriñ Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi man di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907 kawniki genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loolu tax go genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi yëpp ñu delloo ñu ko ñu delloo si ko mu di salle de su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu فزت بزار في العزاء asalaamaaleykum wa wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokku taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa Poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu Poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll si batiment de étage am lu toll si téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll si fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote si numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawniki genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax goo genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee Euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu amagul moo tax ñu ñu xàll foofee euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkke woon ñu dellowaat ko muy salle de bu ñu ko dee def salle de classe yi ñu dëkkee woon yëpp ñu delloo ñu ko mu de ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu soxla ci daal salle de danañ ko am su boobaa it fekk na dëkkuwaay ba fële mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortoir yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi ne fusti bizar fil asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk taalibe ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yégal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fa ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment deux étages am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi mën di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk yi ñu ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu bank ko 06 240 54 907 kawniki genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax goo genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn mu ñuy tabaxal salle de classe ndax am nañ ko kon li ñu war a soxla mooy dortoir mooy fu ñuy dëkk loolu la ñu moo tax ñu ñu xàll foofee Euh, euh, parcelles yoo xam ne yi fa lañ bëgg a tuxal mboolem luy dortoir bëgg lu ñu fa defal ci ay dëkkuwaay rek ñu tuxale fii ñi nga xam ne ay salle de classe lañ dëkke ñu tuxal leen fii yóbbu leen foofa su ko defee salle de classe yi ñu dëkke woon ñu delloowaat ko muy salle de classe bu ñu ko dee def noonu ba ñoom salle de classe yi dëkke woon yëpp ñu delloo ñu ko ñu delloo si ko mu di salle de classe su boobaa defe naa lépp lu ñu soxla ci daa salle de classe danañ ko am su boobaa it na dëkkuwaay ba fale mat na ñu am ñaar yëpp am jàngukaay am dëkkuwaay waaw moo tax simbum mag mi daal fi ne mooy dortuwaar yooyu liggéey bépp foofu la jëm fi mu ne fusti bizar fil asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki julli gi mbokk taalibe yi ginnaaw bu ñu jotee digal ci Serigne Isaaxa Mbàkke l'association tout solidaire pour l'institut Soxna Jaara ba nekk sa poroxaan ñooy am mbégte ak yéene di leen yëgal projet de construction de dortoir bu ñuy taxawal fële ca daara Maam Jaara bu poroxaan projet bi nag mbokk yi mi ngi toll ci bâtiment de étage am lu toll ci téeméeri lal ak ñaar fukk ak lu toll ci fukki toilette ay bërëbu julliwaay ak médiathèque maanaam fu dongo yi man di nekk di nafar fontaine ak système de sécurité réception boobu projet nag mbokk ñi ngi koy yëgal mbokki jullit yépp rawatina suñu mbokk européen yi ak bépp daïra ak bépp fédération kon ku ci bëgg ay leeral rek mën ngaa woote ci numéro yi 06 240 54 907 ñu banque ko 06 240 54 907 kawni kii genn wàll gi ñu dëkk ci genn gi ci des ñu di ci jàng loo tax go genn wàll gi ñu dëkkee nag tax na ñun amuñu salle de classe yu doy ndax dëkk gi ñu ko dëkkee euh, waaye ñu gis ne jërut ñuy sant kenn